léegi nag mu des masala mi ñu la waxoon sànq muy masalaam jooy koo xam ne dafa génn àddina masala la moo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci kitaabul janaiz lañ koy traité muy bunt bi nga xam ne moom lañuy def boroom xam-xamu xadiis yi rahmatullah alayhim euh ci wàllu li nga xamante ne mooy li jëm ci wàllu néew ak rob néew ak yooyu bunt boobu di wax ci wàllu néew yi fa lañ koy def muy kitaabul janaïs comme boo demee ci saxi imaamul muslim ibn al alayhi foofu ak saxix saxix imaamul buxaari na ko noon saxix ay sunanun nasa'i ak yooyu da gis bunt yooyu dañ koy utal ndax dañoo jox importance ndax ñaari dund yooyu am mooy fii nit ki ñaar la am muy dund ci kaw suuf ak bu fi jógee laata mu fiy ñëw xamuñ ci moom dara waaye bu ñëwee lañ xam ak bu génnee àddina bu génnee àddina dañ koo war a toppatoo waaye est-ce que bokk na ci bu génnee àddina ndax dañoo war di yuuxu Hmm? ah loolu nag lañuy gis ah ñii kon masala mi mooy lam gis nañ ne yaayu xaarisa ibnu suraqa mi radiyallahu anhu di ar-Rubayyi bint an-Nadr ammat Anas ibn Malik di bàjjanu sayyidatina sayyiduna Anas ibn Malik radiyallahu anil jami' dane dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa axbirnii axbirnii an xaarisata fa in kaana fil jannati sabart wa illaa la tarayanna Allahu maa asnaa wala mu ne lool ci benn riwaaya beneen bi mu ne wa in takunil uxraa tara maa asnaa ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wax ma xabaar ma ci sama doom ji ma dégg ne gaañu na tey ci Badr wax ma ndax mu nga àjjana bu dee fala ne moo daal di koy muñ xam ne fa ma doom fa mu teere neex na te dal na xel te moom la ñépp yi ñaan waaye nag wa wa illaa budul foofu te budul foofu feneen a feneen fee rek ka fi des la tar fala tare yan na naa ne man ar-Rubayyi radiyallahu anha sama borom bi dina gis ma asnaa li may def beneen mu ne ko kon bu dee de tara yow yonent mi alei satu salaam dina gis ma asnaa li may def yaani minal miyaax ci wàllu ay jooy wala wa kaanat lam tuharram ban say naa ne te jamono ji daal di wuñ ko woon xaraamal léegi kon loolu moo tax nga war a dugg ci masala bi mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo am na di traité masala bi imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi boo demee ci euh, sharh al-Muhazzab sharh al-Muhazzab mooy euh, bu imaam ash-Shirazi ash-Shirazi ash-Shafi'i benn imaam bu mag la imaam abu isxaaq ash-shayrazi imaam bu mag bu bokk ci shafi'iyya yi di imaam ash-shayrazi matnam bu am solo na def ci euh, euh, ngiru shafi'i yi waaye imaam an-nawawi rahmatullah dafa ñëw daal di koy shara tudde ko ak tudde ko Euh, euh, euh, al majmu' mooy majmu' moom lañ moom boo déggee ñu ne la sharhul muhazzab mooy majmu' mujj ko nag àggale waaye am nañu ko àggale après ñaari nit rahmatullah ala al jami' tuddoon nañ ko fii ah foofu imaam ash-Shafi'i rahmatullah imaam an-Nawawi mu ne mu ne qaala ash-Shafi'i wal asxaab al bukaau ala al mayiti jaa'izun qabla al mawti wa ba'da walakin qablahu awlaa li xadiisi jaabir ibn atiik radiyallahu anhu imaam an-Nawawi raxmatullaahi alayhi mu ne qaala ash-Shaafi'i mu ne imaam ash-Shaafi'i raxmatullaahi alayhi dane mooy seen sëriñu ngir di suñ sëriñ ñun ñépp kullu muslim waaye moom moo jiite seen ngir di imaam al-Muttalibi ak àndandoo yi mooy ñoom Shafi'i yi al-bukaa'u 'ala al-mayyiti jaa'iz qabla al-mawti wa ba'da mooy ne ñun lool lañ suñu sëriñ di imaam ash-Shafi'i ak boroom xam-xamu ngir bi de nee nañu jooy ki nga xam ne dafa gé ku génn àddina jaiz loolu lu possible la xablal mawti laata muy génn àddina sax mooy muy waaja sukuraat wala mu ne loolu muy sukuraat yu gis mu nekk ci période yu difficile di waaji génn àddina loolu jooy fa man naa ne wa ba'dahu même après bu dee génn na àddina walakin qablahu awla waaye ñu ne jooy nag avant avant loolu moo gën a mooy jooy laata muy génn àddina bu génnee àddina nga daal di li nga xam ne mooy sa jooy yooyu lu tax mu ne li xadiisi jaabir ibn atik ndax xadiisu jaabir ibn atik muy radiyallahu anhu muy xadiis boo xam ne bu wér la imaam ahmad ibn hanbal soloon na ko na ko noon taalibeem bi di imaam abu daawud as-sijistaani ak imaam an-nasaa'i rahmatullah ak ñeneen xadiis boobu noonu imaam abu daawud rahmatullah alayhi mu ngi ko jële ci yoonu al-qanabi nekkoon taalibe imaam maalik tuddoon nañ ko fi pour bañ guddal ci yoonam la jaar imaam Maalik jële ko ci Abdullah ibn Abdillah ibn Jaabir ibn Atiik an Atiik ibn al-Haaris ibn moom mooy maamu Abdallah bi imaam Maalik jële ci mbir moom mu ne mu nettali muy Atiik ibn al-Haaris mu nettali ne anna ammahu ko ne bàyyi te xam jaabir ibn muy jaabir bàyyi te bi jaabir du doomi atik da ko moo axbarahu moo ko nettali kene yonent bi aleyhi salatu wasalaam jaa yahudu abdallah ibn thabit dafa ñëwoon doon seet saxaaba bu mag muy abdallah ibn thabit fa wajadahu qad ghulib fekk mu ñëw fekk mu nekk koo xam ne euh, kii la mooy feebar bi daanaka ëpp na ko doole ba daanaka commencé nañu ñàkk ci moom yaakaar que ne dina dundaat fa saaxa bihi rasulullah fa sallallahu alayhi wa sallam falam yujib mooy mbir mi da koo jàpp ba mooy euh, bon da ngay gis kuy waaye génn àddina léegi da lool mooy day jékki mel na ko inconscient après kii waat commencé di inconscient waat di def noonu léegi geneen tmare saab-saab wax ak moom falam yujibu waaye tontoo ko mooy pour xool ndax moom mu ngi dund lool di wax moom tontuwu ko fastarjaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu salaam ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loolu mooy istarjaa wa qaala mu ne gulibna alayka ya abar ya abar rabi' mu ne eh, abdallah ibn saabit ne yow de xulibnaa aleyka mooy moom lii nii loolu ex ne mooy ne ñun lii la dal manuñu ci dara mooy ne dañoo fekk lii dal la lii moo la dal lii nii xulibnaa aleyka yaa abar rabi bi mu waxee loolu fasaaxa niswa an niswa jigéen ñi nekk ci kër gi daldi yuuxu wa wa bakay na ñuy jooy fa ja'ala ibnu Atik léegi ibnu Atik di Jaabir ibnu Atik ñëw di leen noppiloo yusakkituhun fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent ne ko da'hunna ne ko bàyyi leen fa idaa wajaba falaa tabkiina baakiya waaye ida wajaba bi mu waxee loolu yonent bi alayhi salaatu salaam faqa ñoom dañ ne ko di bon du ma wax li muy tekki léegi ndax ñoom dañ ko laaj yonent bi alayhi salaatu xam nga wajaba ci arab mooy saqata wa ida wajabat junubuha fa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir moom nga dégg muy wax ci wàllu hadyu yi boo ko rendee après ida saqat ida wajabat junuha mooy boo rendee boo teg côté bi mu daanu nga xam ne benn côté bi day dañ koy tëral door koo mën a rendi bu dalee suuf nag ba wadd ba nga xam ne nag génn na àddina mu ne fa kulu minha lekk leen ci gàtt googu bu ngeen ko rendee wajaba loolu lay tekki euh, léegi mais bi yonent mi alei saatu salaam ne nag fa ida wajaba mooy kii feebar bi Abdallah ibn Saabit ida wajaba falaa tabkii na bu leen jooyati yéen jigéen ñi baaki ya bu leen jooyati nag xaalu léegi nag ñu newoon ci kër gi ñu ne ko ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wamal wujubu ya rasulullah waa li nga wax sànk wajaba lan mooy loolu mu ne xaala al mawtu mooy bu génnee àddina mooy bu dee génn na àddina mooy ne jamono jiñ doon jooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñii di wax ak moom mooy dafa inconscient woon ne génnagul àddina ibnatuhu doomam ji ko doomu uh, kii uh, abdallah ibn thabit ne wallahi in kuntu la arju an takuna man de uh, am naa yaakaar nekk naa di am yaakaar bu baax sama baay bi nekk ngawu sama baay bi adressé baayam mu ngi tëdd xaw a inconscient mu ne man de bëgg naa am naa yaakaar nga nekk shahid ba ni xadiis bi jeexe xam naa duñu dañ ci yem nii gi mooy ne li ndax li ñuy soxal mooy istidlaalu imaam ash-Shafi'i wa asxaaba wa asxaabi mooy tegtalu imaam ash-Shafi'i rahmatullah ak ànd doom yi fi nga xam ne ci lañ tegtaloo mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom bi muy ñëw bi ñuy jooy bi naa bi ñuy jooy Ibn Atik dem di leen noppiloo da fekk waaye génnagul àddina mu ne leen bàyyi leen ñu jooy waaye nag mu ne jigéen ñi waaye nag bu génnee àddina bu leen jooyati kon looloo tax imaam Shaafi'i rahmatullah yi daal di wax xadiis bi insha allah dinañ ci gën a ñëw bu ñëwee nag di wax ci wàllu martyr affaire shahid shahid insha allah dinañ ci gën a ñëw xam naa lool dañuy bàyyi ba fin wu xeex bi Badrin bu ñu paree complètement après ñu xool lan mooy shahid ak lan mooy darajaay shahid ak yan façon est-ce que shahid mooy rek ku dee ci ci xeeru toolu xare xadiis bii nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di da ciy tontu ne qaala rasulullah ash-shahaadatu sab'a ne shahaada liñ naan martyr ci sama xeet ma a la sab'a sab'un set lañu yooyu yëpp nag insha allah Euh, mooy set lañu boo ci génnee siwal qatl fi sabilillah boo ci génnee bi nga xam ne moo gën a siiw ku dee ci yoonu xa euh, toolu xare am na yeneen set boo ci bëggee am nag lu gën a leer incha euh, dox daje ba ba ñu jeexal xare bi bu soobee yàlla kon loolu mooy tegtalu imaam al shafii ak taalibeem yi raxmatullah alayhi léegi loolu benn wax la imaam Ash-Shafi'i eh, eh, eh, an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne wa lafdu Shafi'i ba léegi ci al-Majmu' fi al-Umm mu ne imaam Ash-Shafi'i expression yi utilisé ci al-Umm mooy wa urxisa fi al-bukaa qabla al-mawt permettre nañ mooy ci al ummu téereem boobu bu siiw boobu moom imaam Shafi'i rahimahullah am maye nañ permission ku jooy ku génn àddina mais ku xablal mawti laata wa nit ki génn àddina permettre nañ ko mu jooy fa maata nag am sakk na mooy ne jigéen ñi ak kuy jooy koo man di doon may nañ la nga jooy avant mais nag bu génnee àddina mooy da ngay ah kanta waa jumhur imaam an ba léegi rahmatullah alayhi mu ne xaalu al awla tarku ñoom dañ ne daal eh, li gën a yey mooy nit ki bàyyi jooy boobu bu dee génn la àddina ba pare ah. am na nag lool mooy mooy jooy nii moo tax imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ne nag hada kulluhu fil bukaa bila nadbin wala niyaaxa amma an-nadbu wan niyaaxa wa latmul xuduud wa shaqqil jayb wa xamshil wajh wa nashru wa nashru sha'r wa du'aa bil wayl wa thubuur fa kulluha muharramatun bi ittifaaqi asxaab wa sarraha al jumhur bi tahrim mu ne nag jooy yii ñuy wax boo jooy dafa am jooy am yii mooy comme nit ku toog nii nga gis ko romb ko muy jooy amaana sax boo nee ci wetam seetloo ko doo xam ne day jooy loolu lañ ci jublu ah, waxuñ lu kuy yuuxu mu ne moo tax mu ne yii nii ñuy wax mooy kulluhu fil bukaa bila nadbin mooy jooy yoo xam ne yi ñu naan waaw man nga jooy avant après euh, moo nga arrêté waa jumóor na li gën a euh, kii mooy ñu bañ ko mu bañ a jooy après yooyu mooy jooy bi ñuy wax ay jooy avant ni yooyu mooy jooy normal ah mu mu ne loolu lépp mooy fil bukaa bila nadbin an nadbu ci arab mooy di tudd mahasinul mayyit xam nga nit ñi dañ ko gis léeg nga dem ay dëj yaa subhaanallah ay nit ñoo xam ne ragaluñ yàlla ci seeni wax nit koo xam ne day génn àddina ñu ci saasi gaay di yuuxu di jooy naan moom kay moom nga dégg jigéen ñi jigéen ñaa lëppe mooy di yuuxu naan waay waay ki nga xamante ne nii moo doon sama lépp waay waay fan laa jëm waay moom mi nga xamante ne nii lu ma mas a lekk moo ma ko jox xam nga loolu dëgg lu ma mas a lekk moo ma ko jox loolu moom dëgg moom mooy ne bon même bu dee ne xam nañ ne yow jubluwoo ci bon mooy ne textuellement mooy ne lu bari loo lekk moo la koy jox waaye di tudd di yuuxu di wax yooyu loolu mooy am nabbu zikru mahasinil mayyit même bu dee dëgg la ci moom waay waay waay ci de waay oh, waay waay bu ma jëm dee waaye eh, yàqu naa waaye sama àddina ak àllaaxira dem na moom mii ne maam nga xamante ne nii maa ma ne lépp maa ma ko defal même dañ koy tere di di wax yooyu mooy ay nabbu benn ngo walla ni yaax ak di xaw di yuuxu moo tax mu ne yooyu noonu jooy gi ñuy wax mooy bu dee yi amu ci kantaan ak yi ma wax an nabbu wan ni yaax di ko yaxaw wala mul xuduut di fëgg sa mbéj di mbéj sa lexi wa shaqal jay bi di xotti seen yi seen ndax seen dënn yi dafa lañ doon def euh, loo xam ne comme ñaaru poche dañ ko doon xëcc rek dugal seen loxo rek xëcc comme fi ñuy def seen soutien yi da ngay dugal rek daal di xëcc yooyu xëcc yooyu loolu dañ koy tere xëcc sa yére xotti di fëgg wa xam sil waj yi di dóor mbéj sa sa bopp sa sa xar kanam gi wa nashru sha'ri di tasaare seen karaw yi dindi seen yi tiir seen was seen karaw yi tasaare xalangu ci suuf si wa du'a bil wayli wa sabuur di woote waay waay waay waay toskare ñeel na maay waay waay alkunaa wa sabuur waay waay fu ma jëm toskare naa alkunaa toskare naa yooyu nag foo kullu yii yépp nag muharramatun bittifaaqil ashaab bii moom yii yépp dafa xaraam ci dëppoowu li nga xam ne mooy ñoom sa Shafi'i yi mu ne wax sarraxal jumhur jumhurul ulama ñoom dañoo leeral ne lii nii dafa xaram te yooyu dinañ ñu ay xadiis ñoo ko wax yonent bi alei bokk na ci xadiis yu siiw la laysa minna bokkul ci ñun man shaqal juyub koo xam ne day ñëw man darabal xudud wa shaqal juyub wa daa bi da'wal jaahiliya mu ne xadiisu Abdullah ibn Umar radiyallahu euh, Abdullah ibn Mas'ud mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bokkul ci ñun koo xam ne darabal xudud day fëgg bopp bu bu amee ku génn àddina day di yuuxu di mbéj boppam di dóor lex yi wa shaqal juyub xëcc yéreem yi di xotti wa daa bi da'wal jaahiliya muy wax nag li nga xam ne mooy euh, woote jaahiliya yi ay waay man moom ay waay toskare naa ay waay waay fu ma koy waxee di waaye waaye dee nañu amatuñu yaakaar ci àddina bi waaye waaye ba kii demee yow mi nga xamante ne nii du bokk na tamit kii di wax naan damay wax euh, euh, ngëneelu waa ji bañu kàcc di ci boole ci bokkul waaye waaye yow mi nga xam ne picc mu mas a lekk ci asamaan si yaa ko dundal waaye waaye waaye jën mu mas lekk ci biir géej yaa ko dundal xam nga ne loolu moom loolu moom lu dëgg moom ay ah, waaye ñu waaye nga xam ne fu taw amee yaa tax loolu xam nga yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp yonent bi alayhi salaatu salaam da koo tere yooyu moom yooyu moom dañ koy tere moom moo tax imaam alxaafiz ibn euh, alxaafiz ibn abdil bar al andalusi boroom ah, mu ne xadiis bi ñu wax sànk bu Jaabir ibn Nahik bi radiyallahu ta'ala an Atiik min an-Nahik Jaabir ibn Atiik mu ne euh, wa fii nahyi Jaabir ibn Atiik lin nisaa ala al-bukaa daliilun ala annahu qad kaana sami'a an-nahya an dhaalika fata'awwalahu ala al-'umuum mu ne xadiisu Seydina Jaabir ibn Atiik bi radiyallahu anhu bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee jigéen ñi jooy bi mu waxee lool ne xulim naa alay boobu noonu mu ne lool day wane ne le fekk mu dem di tere jigéen ñi moom Seydina Jaabir ibn Atiq daa fekk ne day góor na ci yonent bi alayhi salaam mu doon tere loolu moo tax moom mu généraliser ko waaye yonent bi alayhi salaam ne ko nag bàyyi leen bàyyi leen ñu jooy fekk génnul àddina bu génnee àddina nag na ngeen arrêté voilà mooy bu leen yuuxooti bu leen fi jooyati bu dee ne génn àddina moo ne mu ne moom imaam alxaafiz ibn abdul bar abu omar al andalusi namari mu ne wa ala hada jumhurul fuqaha ala annahu la ba'sa bil bukaa'i ala al mayyit ma lam yuxtalat dhalika bi nutba wa niyaaha wa bi niyaaha wa shaqq jaybin wa nashri sha'rin wa khamshi wajh ha mooy ne mu ne moom rahmatullah alayhi lii nag moom la waa jumhurul fuqaha mooy euh, majorité fuqaha yi wax que ne garaawul ci jooy ku génn àddina même avant après ah même après bu génnee àddina yonent bi alayhi salaatu wasallam moo tax imaam al-Hafiz mu ne le mu ne bu dee ne génn na àddina nag nañ arrêté li mu ci jublu wallahu a'lam mooy laa tabkiyanna niyaaxan wala siyaaxan ba'da wujuy mu mawti mooy waxu leen ne bu leen jooy ndax loolu jooy yooyu loolu loolu c'est naturel mais li li mu ne nañ ko arrêté du ne nañ arrêté jooy boobu dootuñ ko jooy nañ jooy avant après bu génnee àddina léegi na ñépp arrêté même jooy yu yu yoo xam ne nit man na laa gis sax du foog ne da ngay jooy romb la bu la seetlu mu ne du yooyu la tere wallaahu yàlla nag xam moo gën a xam ama loolu te loolu la jumhur wax këni li ñu tere mooy jooy bi ñu tere mooy moo tax mu ne jumhurul fuqaha dañ ne laa ba'sa bil bukaa ala al mayit ki génn àddina mën nañ koo jooy waaye maalam yuxtal fekk jaxasewuñ jooy yi bi nut ba mooy yiñ doon wax sànk picc mu jaar ci asamaan si yaa ko dundal haay waaye yow mi nga xamante ni nii yaa ma yoroon guddeeg bëccëg waaye waaye yaay sama asamaan yaay sama suuf yaay même yenn yi bu dee sax xam nga yii moom moom mooy yi nga xam ne moom Euh, yenn yu bari ci yoonu dëgg mais même bu dee dëgg la di ko wax di yuuxu wàññi yaaxa di yaxaw di xotti say poche ak di xotti say yéere ak tasaare say karaw ak mbéj sa bopp yooyu yépp dañ koy tere moo tax mu ne qaala ibnu abbas fi mithli hada min al bukaa min bukaa il ayni duna niyaaha allahu adhaka wa abka mu ne moom seydna abdullah ibn abbas ci lu mel nii fii bukaa min bukaa il ayni ci jooyu bët yoo xam ne duuna niyaaxa yu amul ay yuuxoo ki yaxaw nag comme li alxuraan allah ndax kat ndax buur yàlla adhaka moo reetaan loo ku ne wa am kaata mooy jooyloo kon nag loolu dañ koy tere Euh, moo tax imaam alxaafid ibn abdul bar ba léegi mu ne fa sunnatu saabitatun bi ibaaxati mooy dane wa amma damu dafay commencé wane as-siyaah wan niyaaxatu laa yajuuzu shay'un minhu ba'da al-mawt yuuxu yaxaw yooyu yépp amul benn boo xam ne war naa nekk am nit ki am na ci droit ba'da al bu dee ki muy ci muy euh, nit daa am ku ku ku ku génn àddina ku mu deele waaye wa am ma dam wa am ma damul ayni kantaa nag say rongoñ di tuuru mooy ngay jooy jekki nga xool sa rongoñ yi di tuuru ndax nouvelle bi ndax lii xew wa xuznul qalbi ak njàqare xol fa sunnatu saabita loolu moom sax na ci sunna ne loolu bi ibaaxati këne loolu lu lu mën a nekk la lu mooy loo xam ne lu dagan la man naa ne mu ne wa alayhi jamaatul ulama te nag li ëpp ci boroom xam-xam bi seen mbooloo loolu lañu wax ndax baka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala ibrahim ibna ibni ndax yonent bi alayhi salaatu salaam jooy na ci doomam di seydina ibrahim ba mu génnee àddina alayhi salaam ne mooy la mu waxoon ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dane Euh, dafa ànd ak say euh, kii dafa ñëw doom ji datu sayyidatu Zaynab di doomam moo amoon doomam ju feebaroon bay waa génn àddina mu jàpp ne léegi mu génn àddina mu woolu baay bi joxe yónnee ne nañ ko wowal yonent bi alayhi salaatu salaam di baayam ngir mu ñëw fekke mbir mi ndax doomam ji euh, mu ngi ci période yoo xamante ne nii amaana mooy ah mooy ay dernière période am daal ay instant am ci li nga xamante ne nii mooy ah ak dundam biñ ko waxee ñëw am ndaw ñëw Zaynab radiyallahu anha sayyidatu Zaynab radiyallahu anha daal di yónni yonent mi alayhi salaatu wa salaam bi mu ñëwee mu ne ko irji' mu ne waa ji mu yónni ne ko dellul ilayha ci moom fa axbirha inna lillahi ma axad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma fa murha fal tasbir wal tahtasi ne ko dellul ci moom sama doom jooju alayhi salaam fa axbirha daal koy xabaare ne ko inna lillahi ma axad inna dëgg-dëgg de lillaahi ñeel na yàlla ma axada li mu jël wala huuta moom moom moom it maa a'ta li mu joxe mooy yàlla lim la jox jógewul fi moom lum la jox it bu delloo jëlaat ko moo ko moom comme ni ko moome woon laata mu la koy jox inna lillahi ma axad moo tax lii bokk na ci sunna boo génne lee nit àddina bu sa bu sa mbokk génne àddina wala kii ngay wax lii nga ne inna lillahi ma axad wala huuta ñeel na ko ma a'ta li mu joxe wa kullu shay'in te lépp indahu fa borom bi ajalin musamma dafa am àpp boo xam ne bu ñu xam la mooy yàlla ku nekk lum la jox lu ne fekk na laata mu la koy jox ca azal bindoon na kañ lay toxoo ci say loxo bu dee nit kañ lay génn àddina bu dee doom kañ lay bu dee yaay yooyu yépp def na kañ lañ fiy jóge fa murha kon nag digalal sama doom jooju di sayyidatu Zaynab radiyallahu anha fal tasbir na muñ wal tax tasib danay sàkku tey xaar fay gi ca yàlla waaye nag bi bi waa ji demee wax ko loolu dellu wax doom ji loolu a ah doom ji dane doom ji nanguwul lool dafa mooy ne ndax dafa nekk ci njàqare mu ñëwaat ne yonent bi alayhi salaam ki ñu yónni innaha sa doom ji ne nee na qad aqsamat waat na ne la tatiyannaha que ne waat na ne di nga dikk fekk si mooy ne moom li ko wax yépp baax na waaye dafa bëgg yow la bëgg nga ñëw te waat na yeneen bi alayhi salaatu wasalaam lam a mutakabbira neewul waay bunoon eh, xoolal eh, nee ko bu ma fontoa ah, waay dama xam ci lay laale nekk ci yitte mo naan ma li ma ko wax doy non waxul loolu Allahu akbar huwa 'allama ad-dunya at moo jàngal àddina bépp wàcce sa bopp new fa di poser yenn question wala di di di di di di diis diisal déedéet waaye comme que ñëw na tey mu insiste insiste waat na ne pour mu ñëw mu daal di jóg fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lii tamit dañ ciy gis benn affaire le fait que nit ki doomam ndax kooku doom la ci yonent bi alayhi salaatu salaam ndax doomu doom doom la loolu nga ñàkk faa dem tekkiwul ne day wane ne yow bëggoo ko que mu ngi ñu ne la mu ngi waaj a génn àddina yow demoo fa xam nga yonent bi alayhi salaatu ñu ngi njëkk nañ ko ko wax ne jógul dem ci saase. mais dafa jox ay direct ay njàngale yu am solo yoo xam ne moom la wax na ko doom ji wax te delloo lépp ci yàlla ndax yàlla moom moom li mu joxe ak li mu jël loolu tamit day wane nit ku ko def mooy nit waroo ñaaw njort ci sa mboroomu jullit naan xoolal moom de moom yëgalul yaramam mbir mi doom jee ngi feebar bay waaja dee bu nit ñu ñaawlaan nañu fii noonu ngay dégg bay waaja dee ñu ñëw wax ko ko néeg naa sax jóg fi mu nekk dem seeti ko ci hôpital bi walla ci néeg bi mu toog ba ñu ñëw tàggi ko loolu lañuy wax bi léegi ndax ñaaw ñooy ndax ñaaw njort yi ñu doon nga xam ne on voit le mouton partout on le partout ñun yow yow jamais seen mbokk jullit ñu interpréter ko lu baax commencé man na te nag wax jooju man naa tax bu dee ne doomam la woon doomu doomam wala sax doomam moom ci boppam man nañ di problème ak soxnaam yi léegi soxnaam juróom koowu ndax waxu rambaaj boobu nga xam ne nammaam boobu kazzab boobu mun naa féq boobu nga xam ne ñaaw njort ak yàq ko tax a jóg ba tax muy wax lool ndax bu waxee lool kay danaan wax na dëgg bu ñëwee mu koy reprocher saa su ne te lool mën naa des digganteem ak moom mën na sax jur ak tas wala bu dee sa doomam la dootul amati relation moom ndax day jàpp ne baayam joxu ko benn cër moom toll doom sama doom di génn àddina ma jël sama yépp bàyyi lépp yónnee wala woo ko téléphone wax ko ko amul dara lu mu lay wax mu naan mu te jàpp ci yàlla te dara téewu ko sax bu doon keneen mu dem loolu di interpréter loolu nag bu ko defee Iblis jaar fa yàq seen diggante moo tax nit war nañoo def attention ci li ñuy wax yonent ci maa lay saatu saamu ngi doon bi ñëwee premièrement demul mais dane dañ ko ko laaj dafa dañ ko ko wax mu ne ko urgent dellul ci moom nga ne ko de xamal ko ne bu inna lillahi ma axad buur yàlla moo moom li mu jël li mu jël moo ko moom wala hu te moom it ma ataali muy joxe wa kullu shay'in te lépp indahu fa moom li bi ajalin musamma dafa am àpp de boo xam ne ku sa àpp jot nag dinga ko wuyu ji kon nag fa murhaa digal ko fal tasbir wal tahtasib waaye mu muñ te sàkku tey xaar tey muñ tey yaakaar fayuk muñam googu ci yàlla waaye mu bañ ne aqsamtu qad aqsamat waa ji ñëwaat ne ko nee nee na nag waat na ne di nga ñëw rëy rëy loolu waxul li wax sànni waaye qaala fa qaama fa qaama an-nabi yonent bi alayhi daal di jóg ci saas xadiis bii nii kii la nu mu tudd muttafaqun alayhi la imaam muslim solo na ko na ko noonu imaam al buxaari rahmatullah alayhi parmi tant mais saxiixay ni boo ko xasee tudd daanaka jarul ngay tudd yeneen yi ci des. mu daal di jóg moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne bi mu jógee pour wan la ne jooy lii lan moo tax na ko def pour ne wan la ne jooy ku génn àddina ba pare loolu mën naa nekk mais. à condition nga bañ di yuuxoo ko def li ñu doon wax sànk mu daal di ñëw fa qaama annabi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala wa Ubaada wa Mu'aaz ibn Jabal ñu daal dem ñu indi gone gi Seydina Anas radiyallahu moo nettali affaire bi non Seydina Usaama ibn Zayd Usaama ibn Zaydin radiyallahu anhu huma mu ne après euh, ñu indi biñ ko indee ñu mu agsi ñu daal gis xale bi di yëngatu kii mooy di trembler di trembler nee na euh, nee na fa faadat ayna nee na mu gis yonent mi aleyhi salaatu salaam ñaari rongoñ yi di génn ci bët yi léegi Saad ne ko Saad ibn Ubaada ne ko yaa rasuulallah na ko waaye waaw ndaw ndaw yow ndaw yàlla li maa hàddaa yaa rasuulallah lii mooy lan lan moo tax ngay jooy qaala hàdhihi raxmatun ja'alaha fi quluubi ibaadihi wa innamaa yarxamu min ibaadihi ar-ruhamaa suñu boroom ne yonent ma lay saar saam ne ko nag am na ci riwaaye Abdurraxmaan ibn Awf bi ne ko waa yeneen ñooy saa lu tax ngay jooy lu tax ngay lu tax ngay ngay ngay ngay jooy euh, te comme si ñoom dañ ci jànge tamit nit mooy dalee na mooy ndax dafa am yeneen riwaay yoo xam ne moom dalee mooy dinañ bon xaw ma sax ndax nañ leen tuddam génn yoo xam ne dañ ci doon day tere loolu day tere kuy jooy mais. jooy yooyu la la waa la ñoom waa jumhur ñoom imaam an-Nawawi imaam euh, al euh, Abdul Barr ñooñu rahmatullah alayhi loolu lañ doon waa jumhur dañ ne du jooy la tere mais jooy bi mu tere mooy jooy di yuuxoo ko yooyu la tere mais quant jooy normal loolu loolu terewu ndax moom ci boppam alayhi salaatu salaam def na ko euh, muy léegi mu ne ko nag mu tontu Seydina Saad ne ko jooy yi nga gis may jooy de hadi rahmatun lii yërmande la ja'alaha Allahu buur yàlla yërmande rongoñ def ci xolu jaamam yi wa innamaa te dëgg-dëgg yarhamullahu buur yàlla dina yërëm min ibaadihi ci jaamam yi ar-ruhamaa u ñuy moom la waxoon fa man fi samaa yarhamu man fi ard yarhamkum man fi samaa yërëm leen ñi ci kaw suuf jullit ou pas jullit ñépp yërëm ko animal animal yi animaux yi sax yërëm leen boo ko defee yarhamkum bu ngeen ko defee yarhamkum dina leen yërëm man fi sana ki nga xam ne moom moo leen féete kaw di seen boroom wala waa asamaan ñépp dinañ leen yërëm ah kon nag mu ne kon lii yërmande la goo xam ne buur yàlla moo ko def rongal yii yu yàlla def ci xolu jaamam yi te nag te buur yàlla dina yërëm min ibadihi ruhama ñi nga xam ne ñoo yërëmaat kon loolu ci ngay mën a boolee yooyu ndax tamit en plus ci sax imam muslim dem na ziyaare ji xabru yaayam moom alayhi salaatu wassalaam ci xadiis sayna abu hurayra euh, fa baka mu ne fa baka wa abka man xawla yeneen time alay saab saab daal di jooy ñi àndoon moom daal di jooy kon loolu day wane la que ni jooy du jooy jooy bi ñuy tere mooy yuuxu yi mais même après sax li gën a dëgër mooy man ngaa jooy avant ak après mais du jooy yuuxoo ki yaxaw te tamit pourtant tuddoon nañ ko fi mi ñuy gis euh, jayshul umara keroog maa ngi euh, euh, mu tudd bi ñoom ba muy tàggee ñoom Seydina bi mu nga xam ne ci lay wax Seydina Jaafar Seydina Zayd ak Abdullah ibn Rawah génn nañ àddina bi mu leen bi mu ko yëgalee saxaaba yi Seydina Anas dane wa aynaahu tadrifan te ñaari bëtam yi moom alayhi salaatu salaam mu ngi doon génne rongañ te xadiis boobu mu ngi ci Sahih Imaamul Buxaari pour wane la loolu kon loolu mën naa nekk kon jooy gi dafa am jamono joo xam ne teree buñ ko woon comme jamonoy Badr gi looloo tax Ar-Rubayya bint an-Nadr di yaayu Xaarisa ibnu Suraaqa radiyallahu anhuma ne woon kon yàlla dina gis boo bu dee ne du àjjana yàlla dina gis li may def moo tax Seydina Anas ne te jamono jooju dafa nekkoon laata ñuy xaraamal qabla an tuharram laata ñuy xaraamal an niyaaxa mooy loolu dafa mujj xaraam wax nañ la xadiis bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ne bokkul ci ñun koo xam ne day fëgg ndej boppam di dagg ay yéreem di daaw def daawaa jaahiliya kon nag xam naa ko dañuy yem noonu ci euh, masala mi wallahu taala alam